أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله للذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المش عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم kadhalika jazaa'ul kaafiriin fa in tahaw fa inna allaha ghafuurun rahiim sadaqallahul aziim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ñu gisoon ci xadiisu soxna Aysa ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la waxoon ne ginnaaw bi nga xamante ne moom la àndoog sayyidina Abdurrahman eh, ibn Abu Bakr radiyallahu anhu ci at-Tan'im mu ànd ak moom mu daal di koy dimbali mu daal di def umra mu daal di wax ne faqada Allahu hajjaha wa umrataha wa lam yakun fi fi shay'in min dhalika hadiyun wala sadaqatun wala sawm ñu ne kon mu daal di mu yàlla yàlla matal ajam ak umraam te amul woon dara loo xamante ne ci eh, hadiyu maanaam ci loola hadiyu la wala book saraxe bu mu war a joxe wala book koor gu mu war a def ngir mën a fay lenn lu mu mën a doon gisoon nañ tamit baabu ajrul umrati ala qadri nasab buntu bi nga xam ne mooy wax ne payub umra gi daal mi ngi ay mi ngi mi ngi askanoon teg coono gi nga xamante ne moom lañ ciy daj moom la moom ñu gisoon ci hadith soxna Aysa bi radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko maanaam wax ko ni ko mu aj mu muraad umra bokk muraad dem umra waaye mu ne ko walaakinnaha ala qadri nafaqatiki aw nasabiki waaye nag coo maanaam gi nga ci am day nekk ci lu askananteeg sek e, alal gi nga ci dugal ak tamit wala bokk li nga ciy dugal ci ci ci ci ci ci say jëm sa temps waaye tamit ak ci sag coono wala boog sag coono ñu gisoon ne ne baabul mu'tamir iza tawafa tawaaful umra summa xaraja hal yujzi'uhu min tawaafil wadaa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne mu'tamir bi kii mooy dëkkee di umra su fekkente ne dafa tawaaf tawaafu umra ndax topp mu daal di génn ndax loolu dana ko doy wëllif tawaaful wadaa maanaam di gisoon tamit xadiis soxna Aysa bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne Euh, moom la daa di euh, def nee na moom maanaam bi nga xam ne moom la ànd ak sayyidina Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhuma mu ne fartahala an-naas wa man taafa bil bayt qabla salaati as-subh mu ne summa xaraja muwajjihan ila al-madina fekk euh, mu ne mu ne du mu génnee mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax sayyidina Abdurrahman radiyallahu anhu ne ko ukhruj bi ukhtika al-haram faltuhilla bi umratin thumma afrugha min tawafikuma antazirukuma hahuna mu ne kon mu ne mu ne bi nga xamante ne daf na ko génnal yow ak sa mbokk mu jigéen mi ci xaram bi ci biti nga daadi euh, ngeen daadi mu daadi armal ci umra topp boo pare ci seen tawaaf man maa ngi leen di nekk fii maanaam nga xam ne dañoo daadi tawaaf mu ne fa atay naa fii jaw fi layli fa qaala faraktuma qultu naam fa naada birrahili fi ashaabi fartahala nnaas kon mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal ni leen bi nga xamante ne moom lañu pare mu ne leen ndax noppi ngeen ñu ne waaw mu daal ni kon nag maanaam fekk ñu ñëw ci guddi ci diggu guddi gi mu ne leen ndax noppi ngeen ci ñu ne ko waaw mu daal di woote ne eh, saxaaba bi radiyallahu anhum mën nañoo laxas dem gisoon nañ tamit baabun yaf'alu fil umrati ma yaf'alu fil hajj buntu bi nga xam ne mooy wax ne nit ki li muy jëf ci umraam mooy jëmmi li nga xamante ne moom lay def ci ajam loolu ñu gisoon ci hadisu euh, sayyidina euh, sayyid sayyid sayyidina Umayya euh, Ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mi ngi wax naan wasna fi umratak wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjika jëfal ci sa umra li nga xam ne moom ngay def ci sa aj ñu gis tamit uh, hadisu uh, soxna Aisha ummul mu'minina uh, radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la wax ne maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamante ne man euh, ma euh, aaya bi maanaam li taxul waa ansaar dañ doon bañ ko euh, kaanu yataharrajuna an yatuufu bayna safa wal marwa maanaam dañ doon bañ a tawaaf diggante safa ak marwa waaye bi ñu ñëwee ñu laaj ko bi lislaam ñëwee ñu daal di koy laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam borom a subhaanahu wa ta'ala wàcce inna safa wal marwata min sha'a'irillaah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima maanaam yeen borom bi subhaanahu wa ta'ala ne naka safa ak marwa dañoo bokk ci yi maal yàlla yi màndargal te màggal ko moom borom bi subhaanahu wa ta'ala képp koo xam te ne kon nag da yàlla bi wala nga daal di umra kon nag du nga daal di koy tawaaf euh, moo tax euh, Hisham euh, ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam anhu daan ne maa allahu maa atama allahu hajja imri'in wala umratahu lam yatuf bayna safa wal marwa maanaam yàlla du matalal euh, aju kenn aju cam wala boog umraam maanaam kon ñu gis ne ñoom ñaar dañ yemale ci aay bi naka noonu ci fii tamit maanaam koo xamante ne tawaafu diggante safa ak marwa ñu gisoon tamit baabul mata moo mu'tamir buntu ki nga xamante maanaam kañ la moom kii umra maanaam war a simmeeku ñu gisoon ci hadith naa Jaabir bi radiyallahu anhu bi mu waxee ne amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ashaabahu an yaj'aluha umratan wa yaqufu thumma yuqaffiru wa yahillu muy euh, xadis boo xamante ne euh, mu'allaq la ni sayyidina Jaabir radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digal saxaaba mi radiyallahu anhum ci seen at ginnaaw def ñu ñu di ko ñu def ko umra ñu daal di tawaaf ah, maanaam kon daw diggante Safa ak Marwa ginnaaw ga ñu daal di wàññi seen karaw yi bopp te ñu summeeku naka noonu gis nañu hadith sayyidina Abdullah ibn Abi Awfa euh, radiyallahu euh, ta'ala anhu euh, bi nga xamante ne moom la moom la doon wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moom la umra nee na i'tamarna ma'ahu sallallahu alayhi wa sallam falamma dakhala Makka nee na i'tamara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam واستمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتينا معه وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد kon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dafa umra ñun ñu umra ànd ak moom bi mu duggee Makka tawaaf ñun ñu tawaaf ànd moom mu dem Safa ak Marwa ñun ñu tamit ñu dikkee ko ànd moom bi mu mu tey ñun ñoo ko doon aar maanaam ba waa Makka duñ ko mën a jam maanaam kenn du ko mën a jam kon loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom euh, day wane ne kon euh, ne bu ñu paree ci loolu rek umra bi day daal di jeex naka noonu ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne laaj nañ ko ki nga xamante ne euh, dafa tawaaf maanaam te dawagul diggante Safa ak Marwa ay yati imra'ata ndax dana dikkee euh, soxnaam moom mu daan ne qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa tawafa bil bayti sab'an wa salla xalfa al-maqaami rak'atayn wa tawafa bayna as-Safa wal Marwati sab'an wa qad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ne yonent Yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tawaaf Eh, ka gi juróom-ñaari yoon daal di julli ci ginnaaw safa ak mar dig ci diggan ginnaaw maqaam ibrahima salaam ñaari raka mu daal di daw diggante safa ak marwa juróom-ñaari yoon te yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doy na leen royukaay mu mm, royukaay bu rafet maanaam eh, naka noonu mu ne bañ ko laajee sayyidina Jaabir tamit radiyallahu anhu moom itam daf ne laa yaqrabannaha hatta yatuufa bayna safa wal marwa bu mu jege bu mu ko jege de maanaam bu mu jege soxna mu daal di tawaaf diggante safa ak marwa euh, moom euh, naka noonu gis nañu ne tamit euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax gisoon nañ hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu bi nga xam la sallallahu alayhi wa sallam ne ko tuf bil bayti wa bis safa wal marwa thumma ahilla maanaam na nga tawaaf Euh, nga daw diggante Safa ak Marwa te topp nag nga daal di simmeeku mu daal di dem daal di watu comme niñ ko gisee euh, gisoon nañ ci euh, sa hadith sayyidat Asma bint Abu Bakr ta'ala anha nee na bi nga xamante ne moom la ñu aji maanaam aji ak ci jam maam umra boog ci taw ci jamono yu metti mu ne fa lamma matahna al bayta ahlalna Euh, dégg nga maanaam ñu umra euh, ginnaaw gi ñu aj maanaam euh, mooy mu ne bi nga xamante ne moom lañu laal kaaba bi ci li ñu summeeku maanaam ginnaaw ba ñu dawee diggante safa ak marwa léegi nag ñu daal di war a gis baabu ma yaqulu ida raja'a min al hajj aw al umrati aw al ghazw baabu buntu ma yaqulu ana lan lay wax maanaam nit ki lan la war a wax ida raja'a fu fekkente ne dafa dellu min al hajj ci aj aw wala boog al umratu umra aw wala boog al xare maanaam fii imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala comme tàmbali woon na ci e, ji ci maanaam fii waxoon na maam nan la ñuy simmeekoo maanaam wax na kañ la ñu war a simmeeku ci umra bi léegi nag mi ngi daal di tàmbalee wax nag ginnaaw bi nga xamante ne loolu yëpp am na nag léegi ñibbi jot maanaam boo demee nag ba war a ñibbi lan nga war a wax ci yoon wi loolu moom moo tax mu indi euh, bunt bi waaye lii moom ak aj ñoo ko bokk naka noonu moom ak ghazwa euh, maanaam boo xare naka noonu mboolam tukki yi tamit ñoom ñoo bokk atte bii nii loolu mu ne euh, qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab la haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf mooy at-Tinnisi Abu Muhammad qaala akhbaranaa Maalik an Naafi' an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhumaa anna rasuulullaah nekk dawal Yàlla sallallaahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na izaa qafala su daan dellu min ghazwin ci euh, xare aw hajjin wala aj aw umratin wala umra maanaam ñett yi benn bu ci daan def yukabbiru da daan kabbar ala kulli sharafin ci bépp bërëb bu kawe maanaam fépp foo xamante ne dafa am euh, place bërëb bi dafa kawe mu nekk tund rek maanaam su fa yegsee day di kabbar euh, minal ardi ci suuf si salaasa ñetti kabbar maanaam saa yoo xamante ne euh, gëllëm gi wala waruwaay wi dem na ba benn bërëb boo xam ne dafa kawe tund rek mu daal di kabbar ñetti yoon ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar summa summa topp yaqulu mu wax laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aayibuna taa'ibuna aabiduna sajiduna li rabbina hamiduna sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu maanaam mu ne laa ilaha illa allah laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg laa ilaha amul kenn koo xam te ne yelloo na ñu jaamu ko laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu dana am njariñ ñàkk jaamu koy lore laa ilaha amul benn buur boo xamante ne yelloo na maanaam di ñu digal ak di ñu tere ci mboolem mbir yi te ñu war koo nangu te waruñu ci am luñ ciy wax wala luñ ciy xalaat laa ilaha amul kenn kuy def di buur di di def di dindi maanaam nekk moom dong nekk ki nga xamante ne moom muy ki ki ki ñu war a wommatu ci ay mboolem mbiram illa ku dul buur yàlla wahdahu moom dong nag la sharika lahu deful amul lenn kenn lenn luñ koy bokkaaleel lahu ñeel na ko moom dong al mulku nguur wala hu te ñeel na ko moom dong alhamdu xam bi wa huwa te moom bul dara du dara itam qadirun am sañ-sañ la te ka am kàttan ala kulli shay'in ci bépp mbir aay na ñun de way dellu lañ ci yàlla maanaam mooy aay buuna ñu ngi nii di dellu maanaam ñu ngi dellu kër ga waaye maanaam dellu kër gii ñuy dellu maanaam dañ ci profité di delluwaat ci yàlla maanaam loolu mooy aayibuna taibuna di tuub di dellu ci yàlla ndax maanaam aaba ak taaba ak naaba ak saaba ñoom ñëpp li ñu tek mooy dellu raja maanaam loolu ñoo bokk maanaam maanaam mooy ne eh, yëpp dellu la ci ay anam yu wuute nag maanaam aaba mooy damay dellu eh, delluwinu kuy kuy kuy làqatu waaye wala bokk maanaam koo xam te ne xam ne li muccam fii rek la maanaam kooku mooy aaba loolu mooy aaba alors taaba moom mooy koo xamante ne dafa nekkoon maanaam dafay delluwaat maanaam kuy di tuub maanaam mooy ne bàyyi naa li nga xamante ne moom mooy li ma jóge te maa ngi dem ci lu ko gën te moom mooy yàlla maanaam mooy taaba taaibuuna aabiduuna suñu mbir nekk aji jaamu saajiduuna di way sujjóotal li bi naa ñeen suñu borom xaamiduuna di way aj sant suñu borom subhaanahu wa maanaam ngi gis ne yëpp kon ay euh, xaal la yoo xamante ne nit ki daf koo war di booleel su fekkente ne dafay jógee ci ak ak umra naka noonu ci xare wala boog ci bépp mbir boo xamante ne bu am solo la muy delluwaat ci këram mu daal di sant mu daal di wéetal yàlla daal di wax kàddu yoo xam ne day wéetal yàlla te mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa xam hamdu ma wa huwa ala kulli shay'in qadir nga xam ne kàddu la goo xamante ne kàddu moom rek ci jëmmi boppam comme li yonent bi wax sallallahu alayhi wa boo ko waxee da ngay am yoolu ku goreel fukki nit ci njabootum Seydina Ismaïl alayhi salaam maanaam te loolu noonu euh, day wane ni kàddu yooyu amee doole waaye tamit euh, naka noonu euh, day joxe yoolu ku aj fukki yoon maanaam kàddu googu kefe day joxe yoolu ku aj fukki yoon umra fukki yoon kon da gis ne kàddu la yoo xamante ne kàddu yu am a am doole la yu am am maanaa la yépp di kàddu yu tawhid di wéetal borom subhaanahu di ko di ko delloo lépp ne xam ne amul dara loo xam ne moom lañ ko bokkaale te moom di wane ne tamit nguur gi ah, lépp loo xam ne mu ngi ci asamaan suuf si moomeel gi moom borom subhaanahu wa mooy ki ko wéetoo di ci waaye cant gi nga xamante ne moom la santoon boppam nag te cant noonu moo wéy di feeñ ci mboolem bindif yi maanaam cant googu noonu moom itam moom rek moo ko yelloo te jàpp gi ñu jàpp ne maanaam lépp lu xew moom mooy ki nga xam ne mooy xadiir bi maanaam moo ko dogal te moom moo ko nattale teg ko te am na ci sañ-sañ voilà te am na ci sañ-sañ te kàttanam daf koy daf ko da da koy da ko da da ko da ko exécuter maanaam daf ko daf ko def moom bu boobaa nag nga daal di ko daal ne ah ñun de kon ñu ngi daal di delluwaat ci yàlla maanaam nga gis ni toroxlu googu daa man day daal di ñëw daal ni delluwaat nañ maanaam nga xam ne yàlla mooy suñu delluwaay gu mujj gi ah, waaye tamit ñu ngi tuub di dellu ci yàlla waaye tamit ñu ngi ñu ngi saxal suñu euh, man euh, suñu jëmm ne ñun kat ay jaamu yàlla kese lañ te fas nañ ko yéenee jaamu naka noonu saajidu na ñu ngi koy sujjóotal te sujjóot googu li muy tekki moom mooy di toroxlu waaw mooy euh, mooy mooy di toroxlu voilà maanaam di di di di di di saa yu ñu déggee kaddu yàlla wala lu mel noonu rek daal di toroxlu def delluwaat ci yàlla te naka daa iman même bu dul loolu tamit maanaam sujjóot moom mooy sujjóotu xal bi mooy xol bi ñu ngi sujjóotal borom bi subhaanahu wa taala di wane ne ñu ngi delluwaat ci yàlla xaamidu nag di saxal sumu bopp ci ne ñu ngi eh, wëlbatiku bi sant borom bi subhaanahu wa taala ci sant ga mu santoon boppam daal di wax ne sadaqallahu buur yàlla wax na dëgg moom wax maanaam dëggal na waadahu ak digéem borom subhaanahu wa ta'aala lépp lu mu diggee la mu diggee woon ne danañu ko defal defal nañu ko wa nafarat dimbali na abdahu jaamam jaam ji nag mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye mboolem jaamam maanaam nit ki ci tammi boppam buy dellu xam ne moom kat yàlla dimbali na ko ba dem na def ji na la muy def ji mi ngi nii di delluwaat ca kër ga wa hazamal ahzaba moom moo moom moo rajaxe noot ñi nga xamante ne wala duma na al ahzaba ñi nga xamante ne ñoom ñuy kuréel yi mbooleem kuréel yi nga xamante ne al ahzab maanaam te ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo dajaloo woon maanaam di xeex yenente bi sallallahu alayhi salaam nekkoon euh, ci armée boo xamante ne fukki junni ak ñaar maanaam euh, douze mille nit ñoom ñoo ñëwoon dajaloo woon maanaam ci ay kuréel yu wuute waa Makka fii ñeneen fee yahuud yi fële ñen maanaam ñu dajaloo ñoom ñëpp maanaam ngir ñëw noot ci leen borom subhaanahu wa taala daa di wàcce euh, ngelaw rek reexan wa junuudan lam tarawha maanaam ngelaw ak armée boo xam ne gisoo leen ko moom dong yàlla moom mu daal leen di gañe wax ndoxu moom dong maanaam kon euh, ñaan gi moom mooy ñaan gi ñu ñaan kon bu ñu dellusee loolu moo tax imam al-Bukhari taala indi ko fii dina ko indi waat xadis numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-quinze indi ko xadis numéro trois mille quatre-vingt-quatre quatre mille cent seize ak six mille trois cent quatre-vingt-cinq imam Muslim dina ko indi xadis numéro mille trois cent quarante-deux ak trois cent quarante-quatre imam Abu Dawud dina ko xadis numéro deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf ak deux mille sept cent Euh, mu am lenn luñ ci euh, euh, bàyyi xel bokkut ak bokkut ak xadiis bi maanaam imaamu Maalik kon indi na ko ta'ala imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala moom indi na juróom ñeenti yoon kon ni gis na xadiis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des moom an-Nasaa'i ak moom Ibn Maajah rahimallahu al-jamii' mu ne baabu istiqbaal al-hajj al-qaadimiina was-salaasati ala daa was-salaasati ala daabba maanaam baabu buntu istiqbaali euh, istiqbaal euh, dëgmal maanaam wala boog gatandu gatandu al-hajj aj aj aj aj aj gi alqaadimiina ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii dëgmal maanaam ñi nga xamante ne ñoom la jëm wala boog ñii ñii ñëw maanaam daal di gàttandu ñi nga xamante ne ñoom ñooy aj gi maanaam li muy tekki mooy alxaaj aj yi nga xamante ne ñi aj woon alqaadimiina maanaam ñi nga xamante ne ñoom dañoo dëgmal ci voilà maanaam aj maanaam xaaj bi fii daf ko wax alxaaj ba pare daal di wax alqaadimiina maanaam moom mooy xaaj kon li muy tekk mooy alif laam gi li muy tekki mooy lil jins la maanaam mooy. ñi nga xamante ne ñoom ñooy agsi wala boog mu nekk lu istixraaq mooy ne ñii agsi ñooñu dëgg maanaam gàttalu gi nga xamante ne moom lañ leen di war di gàttalu alqaadimi ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy dëgg man maanaam ñoom ñooy ñibbisi maanaam lii daf ko wax ci euh, wax ji maanaam mooy euh, comme ci yoonu dellu gi la wax maanaam boo xoolee imaam al-Bukhârî daf ko noxee nii di leeral ne yoonu dellu bi ñi aji bu ñu dellu si dañ leen war na gàttandu waaye gàttandu googu nag bu ñu ko defee euh, wala boog gàttandu gi yoonal nañ ko waaye gàttandu googu ñu leen di gàttandu euh, aji kii aji ji itam mu nekk na koo gàttandu maanaam kon kii dellu si juge aj ji nañ ko mën a gàttandoo noonu lañ mën a gàttandoo kii dem di aji ji voilà waaw loolu nag euh, tegtalewul ne Euh, tëkkalewul xew-xew yi nga xamante ne moom la nit ñi di xew euh, ci bu ñu jógee aji maanaam gàttandi googu telewul mais comme ni nga xamante ne noonu lañ koy di defee ci suñu réew yi nga xamante ne nit ki bu jógee aji day ñëw organiser benn fête xew-xew bu mag a mag daal di ci def ci di ci def ay ndawtal day euh, def yoo xamante ne léeg-léeg day génn lépp loo xamante ne mbirum jaamu yàlla la maam nga xamante ne mbir mi mbirum puukare lay mucca doon wala mu nekk mbir moo xamante ne nit ki def ci wane ne demoon naa Makka maanaam tiitre bi mel ni comme si intronisation lay doon maanaam ñu wane ne léegi nag da euh, dañ lay daal di tappal da dara day euh, xaaj maanaam alxaaj wala alxaaja maanaam ak yu mel noonu déedéet mbir mi nag euh, mënta demee noonu loolu nekkul loo xamante ne lu ñu yoonal la naam bu fekkente ne da doon yom rek ci nit ñi ñëw ziyaar ci la nga joxe sëriñ wan kii maanaam. ñu fàtte leen te borom bi subhaanahu wa wala yu mel noonu bu doon yem ci yi nga xamante ne yooyu rek la maanaam doon doon toon nekk lu garaw waaye fi muy garawe mooy li mujjë doon jamono ji euh, nga xamante ne wutukaat maanaam yàlla nañ yàlla sàmm maanaam mbir yu bari bari ñi ko ñi ko mës a gis ñëpp jarul mooy dugg ci détails yi nga xamante ne moom la mbir mi di xewee yi nga xamante ne yooyu képp ku ko gis xam ni baaxul yàlla nañ yàlla sàmm mu ne nag wasalaasate ak ak mu joxewaat beneen atte wasalaasate ak ñetti nit maam yoo xam ne ala daaba dañuy mën a war benn ci kaw benn waruwaay maanaam benn dabba maanaam mooy ne dabba mënat na koo war ñu bari mën nañ koo war a ndox ci kaw loolu loolu tamit maanaam mooy du rek ñaar ngeen war a doon wala kenn ngeen doon mais boo la nekkee ñett wala boog mu nekk waruwaay bu gën a yaatu ko comme oto wala avion wala yu mel noonu ngeen gën a bari rek loolu mën naa ne voilà waaye nag ci kaw ngeen xaj tamit waaye yenn raj raj itam euh, wallahu alam maanaam li yàlla xam doy na mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi wal kitaab lay e, haddathana e, e, Mu'alla ibnu Asad muy Abul Haytham Mu'alla ibnu Asad al-Ami al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Mu'allim muy mu génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nga xam ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ay xadiisam ba mu def e, imaam e, imaamu muslim rahimahullahu taala e, mu ne qaala haddathana Yazid ibn Zuray' muy Rayhaan al-Basri qaala haddathana Xaalid te moom mooy ibn Mihraan al-Hazza an Ikrima muy mawla ibn Abbaas Ikrimata al-Qurashi Abu Abdullah an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma no qaal nee na lamma ma xam ne qadima yegsi na nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam makka maanaam fii ngay gis ne day wax bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yegsee makka maanaam te acte bi moom ak acte yi bu yëg bu dellu woon ñooyam maanaam ngir ne dafa jóge tukki ah, kii dem kii dem ji aji ak ki nga xamante ne moom mooy jóge aj mu ne istaqbalathu ko ah, gattandu ughay limatu gone yi bani Abdul Muttalib wa banu Abdul Muttalib maanaam gone yi Abdul banu Abdul Muttalib ñoom ñoo ko gatadu fa xamala mu daal waral mu daal di waral waaxidan kenn bayna yadayhi ci kanamam wa axar ak keneen xalfahu ci ginnaawam maanaam ci gëléem gu mu waroon mu daal di teg kenn ki ci kanam kenn ki mu teg ko ci ginnaawam maanaam kon euh, nga gis ne ñaari at yëpp dikk nañ daam te seen euh, dëppoo gi ñu dëppoo li tax mu indi ko leer na. te it attey dem Makka kon ñu gàttandu la ah, mook attey ñu gàttandu la bi nga delloo jóge Makka ñoo yem maanaam moo tax imam al yooyu ñaari yëpp la junjaale ah, ci eh, tarjuma bi rahimahullahu eh, taala hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu eh, moom moo ko wéetoo wallif imam Muslim mi ngi indi na ko hadith numéro cinq mille neuf cent soixante-cinq moom dana ko indiwaat imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille huit cent quatre-vingt-quatorze gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ko indi muy imam Al-Bukhârî ak imam An-Nasa'i amma imam Muslim imam Abu Dâwud imam At-Tirmidhî ak imam Ibn Mâdja ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimahullahu al-jamii' mu ne baabul qudumi bil ghadaati baabu buntu al qudumi maanaam ñëw yegsi maanaam boo yegsee ci sa kër euh, bil ghadaati danga nga war a ñëw maanaam boo ñëw na nga ñëw ci suba gi maanaam booy ñëw na nga ma ñëw xëy ci suba bi comme ni yenent bi sallallahu alayhi nga xam ne day fanaan lay fa ah, ci batnul waadi foofu lay fanaan bu bu fa fanaanee eh, doog a dugg si maanaam doog dugg si ci këram nga xam te ne bu yegg si day fekk guddi gi weesu na maanaam mu daal di yegg ci këram eh, diggu ba cëkk waaye ci suba gi loolu mu indi ci mën a qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddathana Hajjaj te muy al-Bakri az-Zuhali ash-Shaybani Abul Abbas mi ngi génn àdduna deux cent vingt deuxième euh, euh, année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ci bi ci bisub Ashura ci la génne àdduna ci deux cent vingt deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi moom ci euh, afraadul Bukhari yi la bokk mooy imaam Bukhari rek moom moo solo ay xadiisam comme ñu ko gise woon ma am ne douze fois hmm, le solo ay xadiisam mu ne qaala haddathana Anas ibn Ayyad mooy ibn Damra Abu Damra al-Laythi an Ubaydullah muy al-Umari Abu Usman al-Umari an Nafi' mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah naka ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na iza xaraja bu génnaan ila Makka te jëm ci Makka yusalli daf daan julli fii masjidil shajara ci jumaa ji nga xam ne mooy masjidil shajara mooy ci miqaat bi ci e, Zul Hulayfa waaye nag wa iza raja'a su génnee salla dafay jullee bi Zul Hulayfa ci Zul Hulayfa waaye bi batnil waadi ci ah, batnul waadi muy dugg xur wi ah, ah, wa baata mu daal di fay fanaan xatta yusbiha mbete mu xëy maanaam ba mu xëy bu xëyee ci lay doog dugg ci biir Madina bu ko defee mu yegg si ci kër gi ci maanaam ci suba gi noonu ci Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam hadis bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko wéetoo wala imaam Muslim waaye sax moom daf kaa wéetoo rahimahullahu taala moo tax hadis bii nii ci fële na rek. fu euh, njëkk fi fi ko njëkkee indi mooy hadith numéro 1533 te daf koo jële woon ci Ibrahim ibn al-Munzir moom mu jële ko ci Anas ibn Ayyad fii mu jële ko ci euh, Ahmad euh, ibn al mu jële ko ci Anas ibn Ayyad waaye mu nekkoon jëmmi hadith bi nga xamante ne ci ñaari bunt yi la indi buntu bu njëkk bi moom mooy ci kitaabul hajj ci baabu xuruji nabi sallallahu alayhi wa sallam ala tariqi shajara maanaam foofu moom mooy bu njëkk bi ñaareel bi moom mooy fii nii ci kitaabul umra moo kon xadis bi fii rek lañ ko indi te jeex na dootuñu ko indi waat te imaam al-Bukhari daf ko wéetoo wëlli mboole waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jamii' mu ne baabu duxuli bil ashi bunte ngi nii boo xamante ne baabu bunte duxuli dugg bil ashi yi euh, ci ngoon gi moom mooy euh, ngoon ngoon nag moo tàmbale ginnaaw bi jant bi jéngee maanaam jant bi euh, jéngee euh, loolu yëpp moom la ñuy wax achi euh, yi donte boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam boroom xam-xam yi wuute nañ ci ndax dañuy wax ne ashiya comme al-Jawhari rahimahullah dafa ne al-ashiya moom moo tàmbale ci salaatul maghrib maanaam julli timis ba digg gee maanaam ba guddi gi gee Euh, waaye li nga xam ne moom mooy li gën a siiw maanaam mooy ne di jant bi bu euh, bu jengee maanaam moom la wax euh, al ashiya waaye imam al Bukhari rahimahullahu taala li nga xamante ne moom la namm fii nga xamante ne moom mooy ci tarjuma bi maanaam mooy daf lim ci bëgg a wax rek moom mooy ne dugg ci tàmbali maanaam ci suba gi loolu nekkul lu ràññeeku maanaam nit ki mën naa dugg suba mën na dugg ngoon mën na sax dugg guddi gi maanaam lu mën na mën na dugg heure bu ko neexee maanaam mën naa dugg si ci biir këram waaye ci guddi gi moom dafa nekk loo xamante ne lu ñu sib lay doon te loolu noonu tamit ci jamono yu njëkk yi lay doon comme li nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala waaye am naa dugg maanaam teel teel a dugg yegg si ci kër gi ci suba gi ah, mën na nekk. comme li nga xam ne noonu lañ ko mën a defee ci ngoon bi waaye nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jógee aj moom sallallahu alayhi wasallam ah, naka na te aj boobu daf ko boole woon ak umra maanaam dafa yegsi ci suba ji waaye ngoon gi tam mën naa ne comme loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di nose buntu bi ngir day bañ nit ki yaa nit ñi yaakaar ne suba gi rek moom moom lañ war a dugg nga xamante ne buñ demee ba ngoon def sax ñu ne waaw kon nañ xaar rek xam naa ba suba ñu fanaanaat fii euh, ba suba rek euh, xeet googu lay bañ nit ñi déggee noonu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaabi la haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil te moom mooy at-Tabuuzaki al-Minqari rahimahullahu ta'aala am na euh, imaam al-Buxaari ak imaam Abu Daawuud ñoom ñoo la nekk seen sëriñ waaye hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddasanaa Euh, Hammaam muy ibnu Yahya ibnu Dinar al-Awzi euh, rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah ni ko Abu Bakr mu ne an Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha muy euh, di sët ci Seydina Anas radiyallahu anhu an Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu wa qaala nee na kaana nekkoon an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laa yatruqu doonu toon yegg si ci guddi gi maanaam doonu toon guddi dikk ahlawoo ci waa këram maanaam bu daan ñëw ci waa këram bu tub bu jugee guddi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daana dugg si ci guddi kaana nekkoon na yadduxulu di dugg illaa lu dul maanaam di wala boog asiyatan ci ngoon bi eh, kaana nekkoon na laa yadduxulu dugg doonu toon dugg illaa lu dul xudaatan maanaam nekk ku xëy aw wala boog asiyatan nekk ku gont maanaam daanul xëy day xëy rek mbaa mu gont waaye doonu toonu yëg ci guddi maanaam loolu nag eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon eh, hadith bi dafay leeral ne ñaar yëpp mën na nekk donte fël maanaam ci at gi moom nee la doxale woon mooy ni ci suba gi la ñëwoon waaye benn ci ñaar yi li tax nag moom mooy eh, dañuy sib ku yegg ci guddi gi lool dinañ ko leeral insha allahu taala hadith bi ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi Euh, rahimahullahu taala donte dina indi xadis bu ko nuru muy xadis Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu euh, muy xadis boo xamante ne bu nuru euh, xadis bii la waaye mi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Anas moom bu dee ci xadis Seydina Anas radiyallahu anhu moom fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro mille neuf cent vingt-huit imam Ahmad indi na ko xadis numéro douze mille deux cent trois ak treize mille cent dix-neuf ak treize mille cent vingt-six imam gis na Euh, ñoom maanaam borom saxiix rek ñoom ñoo ko indi te kenn ku ko indi kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar benn yoon rek la ko indi maanaam ñoom kon ni gis ne xadiis bi euh, borom saxiix ñoo ko indi ci waa ashaabu sunan ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jamii' mu ne baabun laa yatruku ahlahu iza balagha al-madina baabun bunte ngi nii laa yatruku bu mu nit ki yegg si ci guddi ahlahu ci këram maanaam bu mu ñëw bu mu guddee yegsi ci këram isa balaxa bu yegsi al madinatu dëkk bi maanaam madina fii mën na cee na mu madinatu munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam naka noonu mën naa nekk dëkk bu mën a doon maanaam li nga xamante ne daal moom la ci jublu moom mooy ne bu mu nit ki yegsi ci wax kii këram bu mu yegsi ci guddi gi loolu nag li tax ñu sukk ko moom mooy dañuy bañ nit ki yegsi ci këram Euh, benn mu tiital ni waa kër gi comme xam nga bu njëkk ba ay téléphones yi yeeg yi amul woon maanaam nit ki da daan yegsi rek ñu xam ne yegsi na ah euh, amul yëglu amul dara yooyu yëpp daanuñ ko xam maanaam kon bu boobaa yegsi nit ñi tiit ne mbaa wala ñu bañ koo xàmmee wala boog mu fekk njabootam ci xaal boo xamante ne du ko neex wala boog euh, mu ñëw fekk soxna si nekk ci xaal boo xamante ne xëy na. Euh, waajalul boppam ak yu mel noonu yëpp bu ko defee loolu tax maanaam mu am ak xeetu maanaam lu lu lu ñag-ñag gu mu jur ci xol bi wala yu mel noonu yooyu yëpp lañ ciy bañ moo tax daal nga bàyyi ba bëccëg nga xamante ne ñoom dañuy mën a fekk ñu mën a waajal seen bopp mel ni nga xamante ne mooy ni jaarul ñëpp mel ko nga xamante ne boo leen bettee itam bett nga leen ci xaal boo xamante ne xaal bu baax la rek maanaam loolu moom moo tax ñu ko ñu siboon ko waaye jamono jii nii ñu ne maanaam cibér googu doot maanaam dootu amati taxawaay maanaam ngir ne lan ngir ne al al al hukmu yaduru maa illati haythu la wujudan wa adaman maanaam illa bi li tax day wërwërloo maanaam illa bi yaduru maa maa al hukmu atte bi day wërwërloo maa illati ànd ak tax tax bi haythu daara fu mu mën a wër wujudan bu fi a bu fi tax tax bi amee atte bi ne fi wa adaman bu atte bu fi bu tax tax bi ñàkkee atte bi ñàkk voilà lii benn xaal laaj ci xaalu euh, hukmu euh, euh, wala qa'idatu taxayurul ahkam bi taxayuri zamani wal makan maanaam mooy acte yi dañuy soppeeku léeg-léeg ci yenn mbir yi bu fekkente ne jamono ji dafa soppeeku naka noonu soppeeku waaye nag loolu dafa am règle lu koy régir maanaam il ci luñ ko encadrer mooy moom mooy il faut que ñu mën a xàmmee illa bi maanaam il faut que bu fekkente ne illa illatun yaqini yaqini la wala illatun ah, yaqiniya maanaam nga xamante ne daf ñu wóor ni àtte bi nii la lii moo tax waaye bu fekkente ne wala boobu mu nekk xalabatu zann maanaam mooy ne ni noot ci njort gi ne lii moo taxoon àtte bi wàcc ñu xam ko waaye bu fekkente ne euh, njort maanaam dañoo njort te njort bi dëgërul ci ne àtte bi lii moom moo tax loolu du tax àtte bi toxo maanaam ci jamono wala ci bërëb loolu euh, moo tax lu war a ma tax lu ma tax am ne la moo ñuy usuliyuuna yi di di di di atte di gën maanaam wol illa maanaam di di di di saxal li ñuy tuddee illa moo tax ñu naan al hukmu waxuñu yaduuru maa sababi déedéet maa illatihi loolu moom moo tax ñu teqale diggante sabab ak illa sabab day nekk loo xamante ne mën nañoo bañ a xam lan la maanaam xam nañ ne daal bu lii amee lii day am comme masalan wàññi wàññi wàññi julli wala boole maanaam tukki da koy waral voilà wàññi julli bi masalan tukki da koy waral kon boo tukkee da ngay wàññi julli bi kon soo tukkiwul doo wàññi julli bi lan moom mooy sabab bi muy tukki gi lan moom mooy illa bi mooy coono gi coono gi ñuy jàpp ne ku tukki da koy daj moom mooy illa bi waaye comme que foofu sabab am na ci bu boobaa sabab bi moom mooy dominer illa bi sabab mooy comme par exemple tamit euh, dinaa ñëwaat ci exemple tukki bi de mais sabab mooy par exemple ñu ne jant bi sona jant bi sona sabab la ci lan ci julli timis waaye du illa bi bu boobaa dañ naan illa bi dafa nekk loo xam ne ghayra maqula maanaam xamuñu ko xamuñu maanaa bi xel maanaam xel mënta dab maanaawu euh, maanaawu sabab boobu illa bi maanaam maanaam tax tax bi kon sabab muy cause illa mooy raison maanaam ñaari yi yu benn ci usul yu nañ loolu moom moo tax il faut que ñu mën leen a xàmmee tamit euh, bu fekkente ne léegi kon masalan julli moo tax comme que sabab bi moom mooy jant bi sox te illa bi xëyra maqulul maanaa la maanaam bu loo xamante ne maanaa bi dañ koo xam xel daf koy def loolu moom moo tax attey jamono yi mu munu cee wër munu cee ak attey bërëb yi munu cee dal maanaam munu munu munul tax ñu soppi ko tukki mooy sabab bi illa bi mooy coono bi mais sauf que sabab bi moo dominer illa bi lu tax parce que illa bi nekkul loo xam te ne muqaddara la maanaam mooy du lu ñu mën a natt moom mooy tey bu ma tukkee coono gi coono gi may daj ci tukki du ma du lu ñu loolu moo tax sabab bi lañuy bàyyi xel muy tukki gi bu boobaa bu ma neexee bañ a woor doonte dajuma benn coono bu ma neexee ma wàññi samay julli boole te loolu sax day nekk sunna doonte dajuma benn coono lu tax parce que illa bi du lu ñu mën a natt donte xam nañ ko mais du luñ mën a natt waaye nag dafa fekk ne tukki de manière générale day faral di waral lan coono comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee insha allah fi al as-safaru qit'atun min al-azab yeneen bi sallallahu alayhi di wax ne euh, tukki dogitu mbugal la waaye bu fekkente ne sabab bi nga xamante ne euh, ku euh, illa bu fekkente ne nag illa ki ki ki ki feebar itam illa bi sabab bi moom mooy daf feebar illa bi moom mooy coono gi muy daj bu bëggoon a woor masalan comme que loolu tamit xamuñu ko mënuñu ko nag kenn du ko ko maanaam dañ koy dañuy dañ naan comme feebar nga bu la neexee bul woor waaye boo feebaree itam ah, lan doo wàññi ci julli doo wàññi julli gi waaye nag mën ngaa boole julli gi comme ni ko yenn mazhab yi waxe comme ni ñu ko gisee woon waaye tamit naka noonu euh, comme liggéey maam liggéey yi ñëpp a koy def te malgré loolu dañuy julli loolu moo tax mënoo wax ne par exemple sama liggéey dafa metti sama liggéey dafa metti loolu euh, daan ni kon damay dajale julli wàññi ko man parce que coono gi ma toog fii ci dëkk bi di ko daj mu ëpp doole coono bi kee di tukki daj maanaam loolu mënoo koo wax lu tax parce que mënuñu ko natt benn ba pare beneen bi ci def moom mooy euh, sa sabab bi maanaam loolu rek doyul comme sabab maanaam liggéey rek doyul comme sabab lu tax parce que liggéey ni nit ñi dañ koy def tous les jours mën a julli mën a boole et cetera bu ñu paree mën nañu wàññi seen seen seen julli amul situation d'insécurité tamit bu war a mën a tax ñuy boole alors que bu fekkente ne dañoo nekk ci situation d'insécurité mooy ñuy xeex mooy comme ni ñu ko gisoon ci salaatul xaw fi ñu ne leen el sabab baa ngi nii mooy la sabab bi moom mooy insécurité am na mais sabab bi ci boppam mooy ella mooy foofu noonu sabab bi ak ella bi dañuy nuroo dañoo dañoo bokk maanaam yooyu yëpp loolu moom moo tax su fekkente ne nag léegi euh, lii tax nag acte di mën a soppeeku selon jamono ji wala selon place bi maanaam localité loolu du doon sabab bi lay doon mais sous condition que illa bi nekk lan lu ñu déterminer ba mu leer voilà wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab haddathana muslim ibrahim mooy al farahidi euh, abu amr al asadi moom tamit sëriñu maanaam imaam al la ak imaamu abu daawuda maanaam te imaam abu daawuda moom moo ëpp li mu Euh, maanaam moom mooy ci ci gën a mag ci sëriñu imam Abu Dawud yi waaye euh, waa xam kutubu sitta solo nañu ay hadiis mu ne qaala moom mooy ibnul Hajjaaj an Muhaarib te moom mooy ibnu Disaar euh, as-Sadusi az-Zuhali mooy waa Kuufa la génn àdduna cent seizième année an Jaabir mu ibnu Abdullah al-Ansaari radiyallahu ta'ala an-nabi ci muy bett guddi ahlahu njabootam laylan maanaam ngir feddale ni guddi maanaam bu mu ñëw ci guddi gi di bett njabootam maanaam lool tamit imam al-Bukhari indi ko ngir lan eh, ngir dëgëral ne eh, lool maanaam lool dafa nekk loo xamante ne lu ñu sibla waaye tere gi nekkul te nekkul tahrim maanaam karaat tahrim maanaam lu tax lii tamit ella bi dañ koo xam mooy comme que xam nañ ella bi ne lii moom moo tax waxoon nañ ko léegi maanaam yi ñuy bañ nga bett leen ñuy tiit wala yooyu bu fekkente ne illa bi dafa nekk loo xamante ne maznuna la maanaam lu ñu njort kese la nekkul loo xamante ne mach maanaam loo xamante ne euh, maanaam mu yàqana la lu ñu wóoru la maanaam yaqini la bu bu dul loolu rek maanaam bu fekkente ne illa dafa ñëw te nekk illa boo xam ne lu ñu njort la du waral tahrim sabab kii rek lay waral karaaxa rek lay waral parce que wóor lu kii rek mooy mooy mashkukun fii la voilà mooy raddul mashkuuk fii mashkuuk raddu mashkuukin fiihi ilaa mashkuukin fiihi mooy loo xamante ni dañ ciy sikki sàkka ñu delloo loo xam ne dañ ciy sikki sàkka loolu rek la dégg kon euh, xadis bi tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi insha allahu taala xadis numéro cinq mille deux cent quarante-trois cinq mille deux cent quarante-quatre ak cinq mille deux cent quarante-six imam Muslim indi na xadis numéro sept cent quinze ñett Abu Dawud indi na xadis numéro deux mille sept cent soixante-seize imam at-Tirmidhi imam ahmad lu bëri la ko indi ko ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii mu ne baabu man asraa naaqatahu idha balagha al-madina baabu buntu man ki xam te ne asraa dafa gaawal naaqatahu naagaam idha balagha bu jotee al-madinatu madinatu munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wala boog dëkk ba maanaam moom mooy ki nga xamante ne dafa yàkkamti hmm? Euh, euh, maanaam euh, ki nga xamante ne dafay yegsi ci dëkk bi na gaawal maanaam bu ngir yàkkamtee dugg si ci dëkk bi mooy mu gaaw dugg maanaam loolu imam al-Bukhari rahimahullah dafa wax ni maanaam ngir leeral ne nit ki buy tukki quand bu tukkee ba war a dellu si ci këram maanaam yàkkamti googu mu yàkkamtee dugg ci kër gi loolu aayul te ak ci dëkk bi loolu aayul te loolu sax dafa nekk loo xam ne lu jaadu la te it lu ràññeeku la ngir ne kër gi maanaam delluwaat sa kër maanaam mooy boo demee boo doxee li nga war a dox ci biir te loolu du tukki kese hatta maanaam ci dund tous les jours boo doxee li nga war a dox ba pare booy dellu sa kër nga sawar ci dellu kër ga waaye doo def ci nga xam ne dañ dellu kër ga yàlla yàlla sàmm loolu ñaare li koy waral maanaam mooy soit day nekk ci nit ki ci jëmmi bopp wala moo nekk ci la muy fekkee ci njaboot ga maanaam benn ci ñaar yooyu ñoom ñaar ñëpp war nañoo góorgóorlu ba loolu du am wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Sa'id ibn Abi Maryama mooy Sa'id ibn al-Hakam ibn Abi Maryama nga xam ne sëriñ la ci moom al-Bukhari rahimahullahu ta'ala waaye hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an mu ne qaala akhbarana uh, Muhammad ibn Ja'far muy ibn Abi Kathir az-Zuraqi al-Ansari rahimahullahu ta'ala uh, qaala Euh, axbarani euh, Humayd muy ibnu Abi Humayd at-Tawil al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu naka moom sami'a dégg na Anas ibn Malik Anas muy ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu naan kaana nekkoon na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dawal Yàlla sallallahu wa sallam de nekkoon na koo xam ne iza qadima bu daan jóge bu daan ñëw min safarin di tukkee ci ci tukki fa mu daal di séen mu daal di gis darajaatul madina maanaam eh, daraja yi mooy kawe yi place kawe yi ca madina yoon yu kawe yi ah, awdaa day daa di gaawal ah, gaawal maanaam naaqatahu naagaam maanaam boobaa da koy daa di gën a labbale mu gën a gaaw wa in kaanat su fekkente ne nag wa in bu nekkee dabbatan dabba mooy bu mën a doon muy fas gëlëm lépp gëléem xarrakaha mu daat koy jëngal maanaam mooy mu gaawal ko rek qaala Abu Abdullah mooy al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne zaada yokk na al-Harith ibn euh, Umayr muy Abu Umayr al-Basri al-Makki moom juróom-ñetteelu génération bi rahimahullahu ta'ala an Humayd muy at-Tawil mu ne harrakahaa daf ko yëngal moom moom maanaam bi mu ci riwaayam dafa ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa yëngal dabba gi maanaam mooy lappale mu gaaw min hubbihaa ngir sopp gi mu sopp Madinatul Munawwara wala saa si naas doolu saa saa maanaam ngir bëgg gaaw dugg ci dëkk bi maanaam mooy kon loolu moo tax imaam al-Bukhari indi xadiis bi fii mooy ne ki nga xamante ne kon day gaawal euh, naa gaaw wala beneen waruwaay bu maanaam bu yegsee nga xam ne mu accéléré pour gën a gaaw nga xam ne yaa ngi waaj a si kër gi wala yaa ngi ci gadaat yàkkamte yegg si ah loolu ngir wane ni kon euh, ku ku dem aji ak umra tamit donte Makka li muy am am doole li muy nekk nekk dëkk bu màgg ak yooyu yëpp tamit booy boo koy jóge tamit nga yàkkamte yegg si waat gisaat sa waa kër gisaat sa njaboot fekk si waat leen ci jàmm te it ah, nekkaat ak ñoom maanaam ngir ne yow nekk gi ngay nekk ak sa njaboot tamit loolu dafa am solo te loolu ci tukki yëpp la maanaam nit ki fu mu tukkee dem itam mu gaaw yegsiwaat ñëwaat ci kër gi mu ne qaala hadda mu ne ah, qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa ah, Qutayba ibn Sa'iid Abu Rajaa al-Balkhi qaala haddasanaa Ismaa'iil ibn Ja'far ibn Abi Kasiir al-Ansaari az-Zuraqi rahimahullahu ta'aala Euh, muy Abu Ishaq Abu euh, Ibrahim al-Baghdadi bokk tam ci juróom-ñetteelu génération bi génnaat na 180 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Baghdad ndax waa Baghdad la an Humayd moom mooy at-Tawil an Anas ibn Malik na moom juduraat moom mooy tabax yu kawe yi moom au lieu mu ne darajaatul Madina mu ne juduraatul Madina maanaam muy euh, tabax yu weeg ak dot te taabaahu topp na ko tamit ci loolu ba tey al-Harith ibn Umayr mooy biñ gisoon léegi moom itam am na ci riwaaya noonu la ko indee euh, rahimallahu al maanaam kon loolu maanaam maanaa bi day daan nekk ba tey hadith bi imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro 1886 euh, imaam at-Tirmidhi maanaam imaam al-Bukhari daf ko wéetoo tam wëlu imaamu Muslim rahimahullah mu mu imam At-Tirmidhi indi ko xadis numéro trois mille quatre cent quarante et un imam Ahmad indi ko xadis numéro douze mille six cent dix-neuf ak douze mille six cent vingt-trois kon ni gis na xadis bi ashaabu kutubu sitta ñaar rek ko indi moom imam Bukhari ak imam At-Tirmidhi amma imam Muslim abu imam Abu Dawud imam An-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jamii' mu ne baabu qawlillahi taala waqtul buyuta min abwaabiha baabu buntu qawlillahi wax buur yàlla bi taala aji kaw ji waqtu na ngeen dikkee al buyuta léegi kër yi min abwaabiha ci seen buntu yi maanaam wax ñi da maanaam ci ci eh, jawaami alkalimi la bokk maanaam nga gis ne dañ koy mën a layee ci lu ne maanaam da gis ne waqtul buyuta min abwaabiha dikkee leen kër yi ci seen buntu yi maanaam moom mooy léeg-léeg maanaam mbooloo tamit nga dikkee ko ci kilifa gi wala yooyu maanaam buntu bi képp koo xam te ne buntu la rek ci dara wala lépp loo xam ne buntu la ci dara rek nga dikkee foofu lu nekk nga jaarale ko ci yoonam itam maanaam loolu dañ ci la dañ koy layee aaya bi ci ne maanaam ñu dikkee ko ci buntu yi maanaam di bañ a jaaree ci paractères yi wala boog di jaaree ci ci ci miir yi maanaam ak yu mel noonu mais ñu dikkee ci bunt bi te loolu tamit dafa nekk loo xam ne mooy la jaadu ndax bu fekkente ne bunt buntu kër gi day nekk nii nga ñëw ñu gis la ngay jaare feneen fu bokkut ci buntu bi loolu day daal di nekk loo xamante ne day xëcc yi ñaawloo njort yi te loolu mën naa indi musiba maanaam nit ñi foog ne sàcc nga wala da nga nar def tëj tëj wala boog da nga euh, def lu jaaduwul wala xeet yu mel noonu euh, beneen bi ci def tamit bi muy jariñ moom mooy euh, beneen mbir bi ñuy jàngal aaya bi maanaam le fait que ñu mën koo ber noonu mooy ne mën nañoo ber benn partie ci ab aaya alquran ngir maanaam laye ko te it partie aaya alquran yi benn bu ci nekk dafa indépendant ba mu def yenn yi nga xamante ne xam nañ ni mënuñoo indépendant noonu comme par exemple fa waylul lil musallina maanaam loolu mënut a indépendant taskare ñeel na ñi nga xam ne ñooy julli moom mënut a indépendant ah moo tax dañ lay tere nga taxaw foofu sax sooy jàng alxuraan parce que lu nga foog ci allazina hum an salatihim sahun ñi nga xamante ne ñoom ci seen julli yi ah saahu na dañ koy sàggane maanaam dañuy sàggane waxtu julli yi maanaam an salaatihim wëllif julli yi saahu na dañ koy sàggane mooy duñ julli ci waxtu ñooñu la ñuy wax nga toskare ñeel la leen waaye bu fekkente ne ñooñu la toskare ñeel lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom dakaa bàyyi moom ci jëmmi boppam jàpp ne wartu julli maanaam non ki ki jàpp ne war naa julli te ba te bàyyi julli xalaat ci moom léegi bu fekkente ne kooku nga am waaw léegi lan ngay xalaat itam ci ki nga xamante ne moom daa jàpp ne moom ci boppam wartu julli fam yàlla na Euh, kon euh, kon buntu bi mooy waxtu bu baabu kon waxtu bu yëpp min abwaabiha léegi lim ci na mooy lan moo tax aaya bi wàcc comme ni nga xam ne noonu lañu koy gisee léegi insha allahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana abul waliid te mooy Hishaam ibnu Abdul Malik al-Bahili muy Abul Walid at-Tayalisi rahimahullahu ta'ala moom itam di sëriñ imam Bukhari ak imam Abu Dawud ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Shu'ba ibn al mu ne an abi ishaq mu as-Sabi'i al-Hamadani rahimahullahu ta'ala al-Kufi qaala annahu qaala sami'tu al-Barra' ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu wax ne nazalat wàcc na hadhihi al-aaya aaya bi fii naa ci ñun maanaam mooy waa Ansaar radiyallahu anhum mu tax mu ne lu tax mu wàcc ñoom mu ne kaanat nekkoon na Ansaar waa Ansaar radiyallahu anhum idha hajju bu ñu ajee fajaa'u ñu daal di dikke lam yadxulu daanu ñu dugg min qibalil min qibali ci wàllug abwaabi buyutihim seen bunti néeg yi ak bunti kër yi buñ daan dikk daanuñu jaar ci buntu kër yi ci miir yi lañ daan jaar ah walakin waaye nag min zuhuriha ci digg gi lañ daan jaar mooy ci ci ginnaaw moo xam ci ci parenté wala ci miir yi lañ ci euh, miir yi fa jaa mu daal di dikk nag rajul mu te lii xumus yi tamit noonu lañ daan def ah xumus mooy ñi nga xam ne mooy gisoon nañ leen voilà ñu doon taral fa jaa mu daal dikk rajulun benn waaye min al ansar ci wàll ansar fa daxal mu daal di dugg min xibali ci wàllu baabi ci buntam maanaam moom benn kenn waaye ci ansaar yi radiyallahu anhu daal di ñëw rek dugg jaar ci bunt bi na moom mu mel ni uyira dañ koo dañ koo gaaral bi zalika ci loolu maanaam dañ koo gaaxal ni kii daal def na lu bon doy no waar moom wàll ansar maanaam moom ci fii la bokk Madina la dëkk ba pare mu jóge ak loolu moom moo tax nag fa nazalat mu daal di wàcc borom subhaanahu wa ta'aala wàcc bi mu ne walaysa nekkul al birru mbaax bi an ci ne tatu da ngeen di dikkee al buyuta léegi mun zuhuriha ci ginnaawam maanaam mooy ci parenté rek ci miir yi walakin na waaye nag al birra mbaax min mi ngi mooy ki ragal yàlla mooy mbaax ka ragal yàlla mbaax moom mooy ragal yàlla loolu moom moo tax al birr ak ak taqwa ah, comme li nga xam ne ak al ak yooyu yëpp dañuy dañuy bokk maanaam waaye bu ñu bokkee fi ñeme kenn ku ci nekk day tàqale ko moroomam mbaax ragal yàlla ngëm yàlla yëpp dañoo dañoo jege wantoo hmm. ñoom ñëpp waaye bu mbaax rek nekkee wala ragal yàlla kese wala ngëm yàlla kese ñoom ñëpp dañuy dugalante hmm. maanaam benn bu ne day dugg ci maanaam waaye nag mbaax ak ragal yàlla fu ñu dendee mbaax day jël maanaam boppam mooy di def li nga xamante ne moom mooy li yàlla digle euh, ba pare nekk koo xamante ne ci yoon wu baax ngay nekk waaye bu fekkente ne bu boobaa ragal yàlla day daal di nekk sori li nga xam ne moom la yàlla te rek tey mooy tudd ko mboolem lu koy merloo ak lépp loo xamante ne dana tax ba ngërëmam dootoo ko amati maanaam loolu boobaa ragal yàlla day daal di nekk lool waaye ñoom ñii ñëpp ñoo bokk mu ne waxtu dikkee leen albuyuta néeg yi kër yi min abwaab yaa ci buntu dikkee leen ko bu leen jaar ci kaw di leen ñal ñoom parce que ci miir yi daan jaar pour dugg ci kër yi. buñ bëggee dugg ci néegi jaar parterre yi te loolu moom mooy li nga xamante ne jaaduwul wallahu alam xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala na ko indiwaat xadis numéro quatre mille cinq cent douze imam Muslim indi sitta ñoom ñaar ñii rek ñoom ñoo ko ci indi mooy borom euh, saxeexi amma ashabu sunan ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jami' mu ne baabun bunte ngi nii boo xamante ne day wax ne as-safaru tukki qit'atun ak dog la min al-azabi ci mbugal mooy xadis bi ñu doon dund léegi euh, ci euh, yàggut dara maanaam mooy ne tukki ak dogit la ci mbugal maanaam moom mooy dafa metti dafa bëri lu ci mën a dal dafa bëri ay coono yu ci mën a fekk hmm. ak it tàqalikoo nga xamante ne moom ngay tàqaloo tàqalikoo ñi nga gën a jege ak ñi nga gën a sopp maanaam ñi nga xamante ne ñoom nga gën a miin itam maanaam loolu yëpp nga war a tàqalikoo ñoom Euh, itam coono yi nga xamante ne moom moo la ci mën a fekk ci yoon bi ak tamit li nga xam ne mooy tumuraanke gi la ci mën a dal ak yooyu yëpp moo tax tukki kon genn wàll la maanaam genn ak wàll la ci mbugal maanaam nga gis ne euh, euh, loolu mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab la haddathana Abdullah ibn Masamata mu ne qaala bal qaana bi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Maalik muy naan an Sumayyin muy al-Qurashi al-Makhzumi Abu Abdullah al-Madani an abi salih muy zakwan abu salih as-samman az-zayyat di waa madinatu munawwara tamit ala sakin abdullah sallallahu alayhi wa abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi dafa bokk ci kii afraadu imam Malik maanaam imam Malik rek moo solo hadith bi te ci Sumayya rek moo ko solo ci moom ci moom rek la ko solowee maanaam ah voilà bi képp ku ko solo ci càllale gi nga ko solowee voilà mu solo ko an abi salih an abi hurairata radiyallahu anhu maanaam ci imaamu Maalik la jóge ci imaamu Maalik ci Sumayy rek la ko jëlee tamit dégg nga mu naan abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu nabi mu jël ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne as-safaru tukki qit'atun ak doget la mu ne yamna'u day xañ ahadakum kenn ci yéen ta'amahu ak ñamam wa sharabahu ak naanam wa nawmahu ak nelawam maanaam booy tukki la nga daan lekk doota ko lekk te loolu maanaam hatta ñi di tukki xam nañ ne faw bon bu apart part jamono ji nga xam sax léeg-léeg ñu mën leen a defaral dégg e, lu ñu mën a yóbbaale ak yu mel noonu même loolu sax da ngay gis ne da ngay obligé benn moment lekk lu sedd loo xamante ne xëy na boo nekkoon sa kër dana tàng ak yu mel noonu ah ak ak wala naan ya nga daan faral di naan na nga daan faral di naan yooyu yëpp mu daan koy dog loolu xeetu dog xeetu mbugal la waaye ak coono gi nga ci mën a daj wa naw ak nelaw maanaam nelaw yi nga xam ne moom nga mën a nelaw tranquillement boo nekkee sa biir kër sa biir néeg ci sa kaw lal maanaam ah, ak yu mel noonu boo tukkee nelaw yi léeg-léeg mën naa perturber wu wala yu mel noonu yëpp ay xeet la ah, te moo yii yii tamit maanaam kon tukki daa ànd ak tukki ak ak umra tamit day ànd ak yii de maanaam ak umra day ànd ak yii <laughs> voilà fa idaa qadaa kon nit ki bu bu fajee nahmatahu aajoom fal yu'ajjil na daal di gaawtu ilaa ahlihi jëm ci waa njabootam kon muy xiirtal tamit nit ñi kon moom bu daan ñëw itam daan gaawtu daal dugg ci biir dëkk bi maanaam ne nit ki tamit bu fajee ay aajoom ba pare bu toog ci biti na daal dem ñibbi kër maanaam moo tax tukki euh, ñu aj ko rek ci ci ay fan yu ñu ñu néew. maanaam nit ki bu demee nag ba ba ba implanté wu loolu dootul tukki maanaam nit ki fa mu fu wu fa la dëkk tukkeetul maanaam nekkatul doxandéem fa la dëkk kon ah euh, maanaam bu ñu naan ci daa tukki mooy ki nga xamante ne dafa dem foo xamante ne amu fa njaboot amu fa dara waaye fa nga xamante ne fa nga am sa njaboot fa nga dëkk fa nga implanté wu sa liggéeykaay ak yëpp fa la ne fa ngay amee sa alal ak yeneen ak yeneen kooku mënuñu ne dafa tukki maanaam kon ki tukki moo tax. erreur la ci ki jàpp ne moom comme dafa tukki euh, bu ko neexee mën nay wàññi amul fu mu yem wala dafa wooram daf koy wàññi ba amul fu mu yem ak yooyu loolu njuumte gu rëy rëy la yal nañu yàlla sàmm mm-hmm. léeg-léeg nga gis ñu mel noonu ñoo xamante ne dañuy dem yenn ci réew yi rawatina États-Unis am na ñenn ñu fay dem wala euh, am na sax euh, ci yeneen dëkk yi mais ci États-Unis laa koy gën di déggee ay nit ñoo xamante ne dañ fay dem comme yenn pakistanais wala yu mel noonu bon loolu nag dama ko dégg rek gisuma ko voilà ci ne léeg-léeg lañ fay dem euh, nekk fa ay ati ati at di wàññi te mos naa am na tamit ku ma dégg fii nii koo xamante ne kenn ci gaa yi nettal na ma ko ne benn colocataire am daan na def loolu nga xamante ne ay at la la fi ne France mais parce que tout simplement moom dafa tukki te te mu ngi see at di di wàññi wala boog su ko neexee nee na mu bañ a lu tax parce que damaa tukki. ci koo xamante ne yow fa nga dëkk léegi man nañu yàlla sàmm kon nag euh, mu ne xadis xadis bi imam Bukhari rahimahullah ta'ala na ko xadis numéro trois mille un ak cinq mille quatre cent vingt neuf imam Muslim na ko xadis numéro neuf cent vingt sept euh, imam Ibn moom mi nga xam ne moom lañ ci moom lañ jëlee xadis bi na ko xadis numéro deux mille huit cent cinq imam an ahmad indi na ko xadis numéro mille deux cent vingt cinq ak neuf mille sept cent quarante ak mille ak dix mille quatre cent quarante cinq kon ñu gis ne xadis euh, bi ashaabu kutubu sitta ñett ñoo ko ci indi muy imam Bukhari imam Muslim imam imam Abu Dawud imam Tirmidhi imam An-Nasa'i ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabul musaafiri idha jadda bihi sayra yu'ajjilu ila ahli baabu buntu al musaafir ki nga xamante ne moom mooy eh, aju tukki gi isa jadda bu bu bu dëgëree bi ci moom ak sayra tukki gi maanaam mooy bu bu fekkente ne tegu na ci yoon bi nga xamante ne léegi nag tukki na ba pare na tukki gi léegi mi ngi tegu na ci yoon bi nag mu ne yow ajjiloo na gaawtu ila ahli yi jëm ci këram maanaam mu nekk loo xamante ne Euh, comme ni imam al-Bukhari di def nga xamante ne day jël benn àtte boo xamante ne dafa nekk ci bunt bi weesu ci xadis bi mu mujjee indi mu indi ko maanaam loolu naka noonu kon muy wane ni nit ki maanaam kon aji na wax na waxu aj wax waxu umra ba pare muy jeexalee ci nit ki ni muy ñibbee maanaam ne na ñibbi waaye nag na gaaw si tamit maanaam yooyu yëpp nga gis ne euh, raisonnement nga xamante ne léegi def na tuur bi yëpp ñibbi rek a def voilà léegi moo tax moom lay mujjee mooy nekk buntu bi mujj ci kitaabul umra mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathana Sa'id ibn Abi Maryam gis nañ ko léegi mu ne qaala akhbarana e, Muhammad ibn Ja'far mu ibn Abi Kathir gis nañ ko tamit léegi mu ne qaala akhbarani Zayd ibn Aslam e, al-Qurashi al-Adawi Abu Usama wala ñu koy tamit Abu Abdullah al-Qurashi al-Adawi euh, rahimahullahu taala ngir ne waa ay mo mo lañ ci waa kër Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu euh, muy euh, moom tam gisoon nañ ko mu ne an abihi mu jëlee ci baayam muy Aslam al-Qurashi al-Adawi di ki Abu Khalid hmm, di dañ koy tamit Abu Zayd bokk ci ñaareelu génération bi daan ànd ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu Euh, moom euh, mi ngi génn àdduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu nekkoon na ma Abdullah ibn Umar mu ibn al-Khattab radiyallahu anhuma bi tariqi Makka ci yoonu Makka fa balaghahu mu jote ko an Safiyyata bint Abi Ubayd euh, Safiyyata bint Abi Ubayd ah, nga xamante ne dañuy wax ne mën na nekk mën na nekk saxaaba waaye lu gën a siiw moom mooy taabii la hmm, rahmatullah alayha hmm, shiddatu tar tar bu wajaan ak feebar maanaam ak nitat mu daal di gaawtu moom sayyidna Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu as-sayra ci gi hatta mu nekk baada ginnaaw ghurubi shafaqi hmm, soowu shafaq maanaam mooy xonk-xonk yi wax nañ tam weexe mais xonk-xonk yi la mooy bi gee di dugg rek nazala mu daal di wàcc fa salla mu daal di julli al maghriba timis wala tamata ak gée maanaam te da ngay gis mu ne jamaa mu boole bay naxumaa seen diggante kon maanaam moom dafa def jamu taxir hmm? voilà mu ne summa topp nag qaala mu ne inni naka man kat euh, ra'aytu gis naa annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wasallam iza jadda bu dëgëree mooy bu demee ba tukki axara day yéexi hmm? timis wa jamaa mu boole baynahuma seen diggante maanaam day yéexee timis su nekkee par exemple timis da ngaa fekk ci yoon bi muy muy gaaw ko maanaam mu fekk ko ci yoon bi mu nekk ci ci diggu yoon maanaam nekk ci élan wu tukki bi bu boobaa du arrêté maanaam day gis ne na na na na continuer benn yoon bu ko defee bu gee mu daal di boole timis géeg géegi daal di julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la daan def su jamono jamono yi mel na naam daan def jamu taxir daan na def tamit jamu taqdim comme ni nga xamante ni tamit noonu lañ ko gise woon ñu ci tolla Euh, li nga xamante ne tamit moom mooy euh, xadis bi imam al-Bukhari li tax mu indi ko euh, rahimahullah mooy ne bimu naan fa asraa bi fa asraa sayra mooy dafa gaawal tukki gi mooy ne dafa gaawal ngir war a lan ngir war a teel a mën a ñibbi kon lii tamit moom mooy ne kon nit ki bu tukkee waaye bu maanaam imam al daf ne bu tukki moo baabu al-musaafir maanaam aji tukki gi donte maanaam parce que day wax ci aj ak umra wala mu wax ci jeexitalu umra donte dafa nekk ci jeexitalu umra maanaam mu daal euh, wax ci bunt boobu maanaam ne euh, su tukkee euh, loolu kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis bi moom mooy xadis bi mujjee indi ci buntu bi ci tamit téere bi xadis bi sax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis mille quatre onze mille cent six mille cent neuf dina ko indi waa xadis trois mille imam Muslim na ko xadis numéro 703 ñeent yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro 1207 1212 ak 1217 imam Tirmidhi na ko xadis numéro 55 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 591 592 595 596 598 599 ak 600 imaamu Maalik indi na ko xadis numéro 384 imam Ahmad lu bari la ko indi kon xadis bi ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom def al imam ibnu Maaja rahimallahu al-jamii al euh, maanaam kon moom mooy xadis bu mujj wal xadis ibnu Hajar euh, maanaam kon fii moom bi mooy partie mi bu mujj maanaam kon euh, kitaabul umra tam jeex na mu ne làmboo ci ay buntu um, umra ba ci maanaam li ko tàmbalee ci début bi ba ci fi muy waxee ci teggin yi aju ci bu nit ki jógee ci euh, tukki ci ay te xadis euh, euh, maanaam bu xoolee xadis yi nga xam ne marfu lañ am na ci ñeent fukk maanaam quarante xadis la quoi ñi nga xam ne ñoom ñooy muallaq yi ñeent lañ yi ci def yëpp maanaam yu ñu jokkaloo la muy kon transis yi nga xam ne ñoom ñoo ci baamu te baamu woon ci yu ci yu weesu ñaar fukk lañ ak benn xadis imam muslim dëppoo ci génne xadis yi yëpp moom ak imam Bukhari eh, yëpp ba mu def benn xadis kese muy xadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu mooy bi muy wax ci ne maanaam mënef naa umra laataa ñuy at ak xadis sayyidina al-Barra ibn Azib hmm? non non maanaam kon xadis boobu la maanaam du benn xadis kese xadis boobu la xadis sayyidina al-Barra ibn Azib bi radiyallahu anhu biñ gis léegi ak xadiis soxna Aysa radiyallahu anha bi mu wax ci bi bi nga xam ne moom la wax na ah, al umratu ala qadarin nasab maanaam mooy bi mu naan voilà ci bunt boobu ak xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bi nga xamante ne ci la doon waxee ne Yonent bi sallallahu alayhi dafa teg kenn ci kanam ak kenn ci ginnaaw boobu tamit imaamul Buxaari comme niñ ko gisee léegi rek moom daf ko wéetawal li imam Muslim yii xadiis mooy yi nga xamante ne ay mawqufaat lañ muy juróomi asar juróom lañ euh, nga xam ne ay xadiis mawquf lañ am na ci ñett yoo xamante ne yu jokkaloo lañ te ñoom ñoo nekk te ci biir xadiis Seydina al bi ci la bokk radiyallahu anhu mu ne wallahu subhaanahu wa a'lam bis-sawaab buur yàlla subhaanahu moom xam ne moom mooy li jub euh, liñ gisoon ci jeexital maanaam ci tëj Euh, kitaabul xaj bi ñu koy tëj doy na ci wëllif ñuy dellu siwaat ci kitaabul umra ci di am maanaay parce que liñ ci gisoon ci ne euh, am umra ak ñoo ko nuróole maanaam wax ne ba fii umra lay tekki euh, loolu mooy omra maanaam mooy maanaa yi ci ne loolu moom mooy yi nga xamante ne ñoom la bokk ak te loolu gisoon nañ ko laa xam ne na wax nañ li nga xam ne moom moo nekkoon yi ci aju te lii borom subhaanahu wa taala dafa am rek lu muy jàngal ci le fait que instaurer umra aussi ginnaaw ak moom mooy ne néegu yàlla bi mën nañuy dem di ko ziyaare di ko dundal jamono ju ne ci at bi te nit ki loolu tamit borom subhaanahu wa taala daf koo yaatal maanaam ci anam koo xamante ne kenn ku ci nekk mën na ni damay dem néegu yàlla bi dem seeti ci sama borom subhaanahu wa taala ci xaqiqa maanaam ci baatin waaye sinon borom subhaanahu wa nekkul ci place te loolu tamit daf ñuy wan daa iman ne borom subhaanahu wa ta'aala du ku ñuy teg ci benn place waaye nag place boobu noonu tout le temps dafa am yu muy symboliser te yooyu muy symboliser ci borom subhaanahu wa ta'aala ak ñun ni ñu war a mel ak moom ak dellu bi ñuy war a dellu ci yàlla daa iman ak di di di di dund maanaam loolu ñu war a nekk ak borom subhaanahu wa loolu ñuy umra tout le temps maanaam di dem di ko dundaat di dund di ko dundaat moo tax boo xoolee ak umru ñoo bokk ay radical umru mooy dund maanaam di dem di dund di ko dundal di dundal bërëb bi di dem ziyaara borom subhaanahu wa ta'aala di dem di taxaw di di di ñun en tant que xalifa doomu maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ci kaw suuf ñuy delluwaat maanaam te loolu mën ko ko def saa yu na neexee man ku mel Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu def lu jege junni junni umra voilà te loolu. Euh, nga xamante ne at bi saa su nekk mën ngaa delluwaat def ko kon euh, nit ñi tamit maanaam loolu moom moo tax euh, nit ñi war di di di maanaam borom subhaanahu wa ta'aala di maanaam ñuy war a gis ni mu yaatale te parce que bu fekkonte ne par exemple umra dañ koy def comme ak kese benn moment rek la am amul yeneen moment ko te du am naafila maanaam comme li nga xam ne aj nga xamante ne benn périod rek la am alors que umra mën nga ko def ci at bi yëpp su dul woon su demewutoon noonu kon nit ñi danañ rek rek loolu danañ sonn dina nekk xat-xat bii beneen mbir la buy wane borom subhaanahu mu yombalee euh, li nga xamante ne moom mooy l'islam bi yombal li nga xamante ne moom mooy aju ci mbir yooyu yëpp maanaam mbiru àttee l'islam bi insha allahu taala kon xadi euh, téere bii di ñëw dinañ ci gis kitaabul muhsir maanaam nga xamante ne ki bëgg a ji wala mu bëgg a umra ji mais sauf que